وخلفائه المهتدين على طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jotaay bi weesu gisoon nañ ci al kunuz al ci al kanzul awwal nañu fi nga xamante ne moom mooy chapitre fasl umumur rahma maanaam gisoon nañu umumur rahma mooy matale gi yërmandeeg yàlla matale lépp euh, ba duggoon nañu ci siatul maghfira maanaam yaatu ki nga xamante ne moom la njéggalu yàlla yaatu ba daj lépp euh, comme niñ ko gisoon borom subhaanahu wa ta'ala waxoon ne inna rabbaka wasi'ul maghfira naka sa borom day moom mooy ki nga xam ne dafa aji yaatu njéggal la ba mu wax ne na nga xam ne bépp képp koo xamante ne ci julli ñu góor ñi la ak ñu jullit ñi jigéen ñi ci dugg gi ñu dugg ci mbooloo waa islaam ak waa iman dëgg-dëgg yel maanaam am na ràññeeku gu màgg gu leen borom bi subhaanahu wa defal ak distinction bu rëy rëy te mooy euh, boo xamante ne amu ñeneen ñu dul ñoom amuñu ko te mooy dugg gi ñu dugg ci da'iratul afwi wal ghufran maanaam euh, kuréelu wërngalu euh, njéggal ak jéllaleeg borom bi subhaanahu wa te ñoom maanaam mu ne ce que boobu wërngal boobu daayira ndax dafa bokk ci xéewalu yàlla yi nga xamante ne moom la defal waa daayira boobu mooy li borom bi subhaanahu wa taala ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima li nga xam ne mooy naka buur yàlla day du jéggale ci ñu bokkaale ko waaye dana jéggal lu ko soob kenn leneen lu dul loola maanaam ku ko soob leneen lu dul loola Euh, maam leneen lu gën a suufe bokkaale googu waaye képp koo xamante ne bokkaale na yàlla nag dëgg-dëgg sos nga sos wu rëy rëy bakkaar bu màgg a màgg a màgg ak qul yaa ibadiyal ladina maanaam te ñu xam ne ñoom ñu bokkaale kon jullit ñi comme dañoo gëm yàlla te yàlla rek lañu gëm duñ ko bokkaale ak dara kon ñoom dugg nañ ci maanaam jàppandi gi njéggalug yàlla jàppandi ci ñoom ndax tamit naan qul yaa ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim waxal yéen sama jaam yi nga xamante ne da ngeen a ëppal ba yàq maanaam yàqal ngeen seen bopp ëppal ngeen ci jékki day ngeen ci seen bopp waaye nag buleen leen yokkal mukk seen yaakaar bu mu tas mukk ci yërmandeeg yàlla ndax buur yàlla euh, moom mooy jéggal mboolem bàkkaar moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki yaatu njéggal mooy ki yaatu yërmande ak euh, kon nag buur borom bi subhaanahu wa ta'ala jégg maanaam digg na fii ne dana jéggale bépp bàkkaar ba mu des bokkaale yàlla subhaanahu wa te njéggalug yàlla dafa bokk ci turu ismu turam yàlla boobu ñuy al-Ghaffar jéggalaakoon te melo la woo xamante ne melo wu jiitu la ci jiitug yàlla subhaanahu wa taala euh, te njéggalug ñi nga xam ne ñooy sàkku njéggal loolu melo la boo xamante ne bu sosu la ci mbindeef yi ko def melo la boo xam ne ci mbindeef yi la aju mooy di jéggalu di ñaan yàlla jéggal la te dafa nekk loo xam ne dafa jomb maanaam loo xam ne dafa jiitu di am pour conséquence loo xamante ne dafa sosu maanaam lu lu jiitu lu bees mënu koo créer mënul a nekk conséquence am contraire bi moo mën a ne kon nag borom bi subhaanahu wa taala day jéggal bàkkaar yépp ci loo xamante ne ajuwul nit ñi jéggalu ko wala boog kuy tuub di tuub di jëm ci moom waaye nag moom ci boppam moome la woo noonu ndéeg koo xam ne day jéggalaate Euh, dafa bokk nag ci xéewal buur yàlla subhaanahu wa taala bi mu def ci waa ñooñ daayira boobu mooy ñi gëm yàlla ak ni ko ñi ñi ñi ñi dugg ci daayiratul islaam ak iman mooy digal gi borom subhaanahu wa taala digal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ko jéggalul moom ak xeetam maanaam comme fi mu wax wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat jéggalul sa bàkkaar yow ak ñi way gëm ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen ñi waxoon nañu eh, maanaam maanaa boobu noonu buñ ko waxee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, maanaa bi mu yanu euh, te du maanaa bi nga xamante ne moom lay yenu ci mboolem julli ñi loolu waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu leeraloon nañ ko ci walillahi alhamdu wal minna te moom yenente bi sallallahu alayhi wa moo gën a yey ci ñun que suñu bopp ndax borom subhaanahu wa ta'ala moo ne annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim yenente bi sallallahu alayhi wa moo gën a yey ci way gëm ñi ci seen bopp kon jéggalu bi nga xamante ne moom lay jéggalul moom sallallahu alayhi wa sallam ñeel xeetam bi lu ñuy nangu la lii tekkale na nag loolu lu ñuy nangu la mooy ne suñu borom subhaanahu wa ta'aala da koo tere mu jéggal mu sàkku njéggal ñeel yéeféer yi nga xam ne mooy bokkaalekat lañu comme ni nga xam te noonu la waxee ne maa kaana lin nabiyyi walladhiina aamanu an yastaghfiru lil mushrikiina walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim yelloowul ci way ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam du caagin ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm ci ñuy jéggalul di sàkkul njéggal ñi nga xamante ne ñoom way bokkaale lañ ñooñu dafa xaraam jullit naan maanaam yéefir dee nga ñaanal ko yàlla da ko yàlla jéggal loolu dafa xaraam ci jullit yeneen bi si boppam sa alayhi wasallam dafa xaraam ci moom ah, loolu lay wax ne maanaam dafa xaraam ci ci yeneen bi sallallahu alayhi ak ci jullit ñi yelloowul ñu di ko def donte walaw kaanu uli qurba donte ay jege ñaale lañu maanaam donte bokki deretam lañ loolu tax mu ne ginnaaw ba mu leeree comme dee nañ ci kéefër googu ne ñoom waa safara jaxim lañ mu ne te tere googu ñu tere loolu kon mooy tegtale ne Euh, kon bu dee bu dee borom subhaanahu wa ta'aala dafa wax ne yàlla ne na jéggal nañ na sàkku yàlla jéggal leen li muy tekki mooy kon yàlla du parce que su dul woon loolu gi ko ko digal du am njariñ su dul bu bu leen sàkku leen jéggal du tamit du du du duñ ko duñ leen jéggal te terewut maanaam day day day day maanaam du am njariñ rawatina bu fekkoonte ne njéggalu euh, euh, gi muy sàkkul yéeféer yi maanaam tere gi ñu ko tere du am conséquence maanaam euh, que ni risque bi moom mooy ñu jéggal leen te ñoom kenn waru leen a jéggal bu dul woon loolu maanaam kon doo du am sens tamit tere gi du am sens kon dañ naan la daal defal lu la neex de façon man maay jéggal wala maay bañ a jéggal waaye le fait que mu ne jéggal lu leen mooy wane ne bu leen de bu ko defee dana am njariñ et tere gi ñu ko tere yéefir yi day tekki am na njariñ tamit tere gi nga xamante ne tamit moom la yenent bi sallallahu dañ koo tere ci mu jullee ci naafeq yi ak ci ndax julli gi muy julli ci ñoom yërmande la moo tax boroom subhaanahu wa ne wala tusalli ala ahadin minhum kafaru billahi wa rasulihi wa maatu wa hum faasiquun mu ne bul julli bul julli ci kenn ci ñoom yéeféer ak naafeq ku ci dee mukk abadan te bul taxaw sax ci bàmmeelam ndax ñoom dañoo weddi buur yàlla weddi yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam ñu dee nekk ay kàccoor bokk na tamit ba tey ci xéewal buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ci waa kuréel googa mooy jéggalu gi leen malaaka yi di jéggalul te ñoom ak lim gu bare bari lañ boo xamante ne yàlla rek a leen mën a lim te euh, ñoom dañoo laab dañoo sell lool moo tax seenum jéggalu bu ñuy sàkku njéggal jullit ñi loolu laa budda day yàlla moom sikk nekkul ci ne yàlla da koy nangu insha allahu taala comme ni nga xam borom bi subhaanahu wa taala mu ne alladina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yuminuuna bih wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhaabal jahiim mu ne yow suñu borom suñu borom yow mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yanu arash ak li ko wër ñu wër ñi yanu arash ci malaaka yi ñoom duñu deñ di sàbbaal naka jekk di sàbbaal ci di sant seen borom subhaanahu wa dañ koo gëm gëm gu dëggu te wér te dañuy sàkku njéggal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm ñi ndax dañuy wax ne yow suñu borom yow day sag yërmande ak sag xam-xam daj na ba daj lépp daj nga lépp ci yërmande ak xam-xam kon nag jég jéggalal ñeel ñi nga xam te ne dañoo tuub dellu si ci yow te topp sa yoon te nga fegal leen buggalu jaxim sawara ak fi borom subhaanahu wa ta'ala naan wal malaa'ikatu yusabbihuuna bi rabbihim wa yastaghfiruun wal malaa'ikatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruuna liman fil ard alaa inna allaha huwal ghafuurur rahiim mu ne malaaka yi dañuy sàbbaal ci sant gi ñuy sant seen borom te ñuy sàkku njéggal ñeel ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf mu ne waaw waaw ah, ndax buur yàlla day moom mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu njéggal mooy ki yaatu yërmande te bokk na ba tey ci xéewalam yi moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel googu muy daayiratul imaan ak islam mooy sàkku njéggal gi nga xam ne moom la jullit ñi di sàkku njéggal kenn ku ci nekk di sàkku njéggal moroomam Euh, te njiggal sàkk googu jullit ñi li ñuy ñaan naan yàlla ngi jéggal ñu jéggal mboolem jullit ñi nangam loolu tamit lu yàlla nangu la ci ndigalu yàlla subhaanahu wa ndax dafa dugg ci buntu ñaanal bi jullit di ñaanal moroomam fekk nekku fi ci kumpa ndax wér na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man da'a li axihi bi zahri al-ghayb qaala al-malaku muwakkalu bi amiin walaka bi misl Eh, gisoon nañ xadis boobu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp koo xam ne dafa ñaanal mbokkam fekk ne ku fi malaaka bi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko dénk day wax amin yow it yàlla na la yàlla jox lu mel noonu xadis boobu imam muslim solo na ko imam abu dawud imam ahmad ak ñeneen ak ala al jami' ci xadisu sayyidat ummu darda radiyallahu anha moom mu soloo ko ci borom këram muy sayyidna abu darda radiyallahu ta'ala anhu mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon bu kenn ci jullit ñi way jullit ñi waxee euh, allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwaat maanaam yàlla buur yàlla yow buur yàlla bi turi rafet ak melo yëkkati koy euh, jéggalal ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñu góor ñeeg jullit ñu jigéen ñi ñiy dund ci ñoom ak ñi génn àdduna mu ne bu boobaa euh, da ngay gis ne sàkkul nañ jéggal bépp jullit bu mësa a ba di ko dalee ci jamono yeneen bi sallallahu ba jamonoom bu ñaanee yàlla jéggal julli ñëpp sàkku nañ jéggal pour ñoo ñëpp waaye naka noonu comme malaaka bi danaan ah amin yow it yàlla na nga am lu mel noonu bu boobaa day am payub non seulement payub maanaam bopp waaye def na ko jéggal moom def na ko jéggal ah, lu tolloog bàkkaar yi mboolem jullit ñu mës a am parce que ñu ne yàlla jéggalal par exemple mu ne yee jéggalal muudu bàkkaaram yi muudu bu defoon maanaam million ngi bàkkaar dañ ko jéggal million ngi bàkkaar mais comme yow tamit malaaka bi danaan amin yow it yàlla nga am lu mel noonu yow dinañ la jéggal million ngi bàkkaar léegi nag imaginer jullit ñëpp boo leen ñaanalee yàlla jéggal leen li muy tekki mooy mboolem milliards yi milliards yi milliards yi bàkkaar jullit ñi def boobu ba léegi yow it lu toll noonu ci bàkkaar lañ ne amuloo bàkkaar lu noonu ci bàkkaar bu boobaa dañ koy li ci des maanaam li ci des dañ koy daal di bind def koy tiyaaba parce que comme amatul bàkkaar bu fi nekk liñ la waroon a jéggale bàkkaar dañ koy remplacer def koy tiyaaba teg ci ne nag wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim comme ni ko alquran waxe yàlla nag muy fule fulandil ñeel ku ko soob ndax yàlla dafa yaatu te xam-xamam dafa daj lépp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne masta man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana xadis boobu tam gisoon nañ képp ku sàkkoo njéggal ñeel way gëm ñu góor ñeeg way gëm ñu jigéen ñi yàlla dana ko bindal ci bépp way aji bu góor ak bépp aji gëm bu jigéen yiw jëf ju baax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp man istaghfara lil mu'minina alayhi min adama fa ma koo xamante ne da nga sàkku njéggal ñeel ñi nga xam ne way ñoom ñooy way gëm ñi yàlla dalay lay del loolu mel noonu la ko dolee ci moom aadama ak ñi ca ñi ca tegu ñëpp waaw loolu hadith boobu tamit gisoon nañ ko mu ne kon nag imaginer lan ngay war a xalaat su fekkente ne mboolem jullit ñi ñoom ñëpp dañ naan amiin ci boobu la ñaan bi nga xam ne moom la ñuy ñaanal ñu jéggal jullit ñi ci bépp jàkka ak bépp maanaam ci bépp jumaa ajjuma bu ne bu imam bi nekkee ci mimbar bi dangeen di dégg muy ñaan ñaan boobu allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ah, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ah, dañ dégg ñëpp naan amin imagineel lii xeetu jéggal gu ni mu yaatoo gi yàlla jéggalaate loolu yàlla rekk a rek a a xam nan la toll <coughs> loolu moom moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm ni waaw baax na baax na baax na baax na waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm ni kon ñoom seenu jéggal yàlla da koy da leen di jéggal ak lu ñu mën a def nag ndax ñoom dañoo topp yàlla ci mbir yi mu gën a sopp moom yàlla te mooy ngëm yàlla waaye te muyuñu ko ci yàlla li mu gën a bañ te mooy bokkaale ak kéefër loolu moom moo tax yàlla da leen di jéggal ak lu mënti xew euh, loolu nag waxoon nañ ci jotaay bi weesu ne euh, dafa am lu mu undu mooy ne tegtalewul ne euh, ab jullit abadan deefu ko mbugal wala deefu dara du ko dal waaye li muy tegtale mooy ne yàlla dana ko mës dana ko jéggal maanaam jéggal googu kañ la effet bi di tàmbali ndax àdduna lay tàmbali wala boog day xaar ba dem ba ba bàmmeel wala boog bu yowmal xiyaamee la jéggal googu effet bi di am wala boog mën na dem sawara sax def fa quelque jamono eh, effet bi doog a ñëw ak yooyu loolu moom moom mooy li nga xam ne moom moo relatif ni jéggal gi moom dana am moom kooku moom sikki sàkk amu ci voilà mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wasallam na ataani dikkee na ma aatina min rabbi bu tukkee sa borom fa axbarani mu xabaare ma aw wala boo qaala nee na maanaam raawi bi moom moo sikki sàkka battana nii bégale na ma annahu nekk li mbir te mbir mooy man képp koo xam ne maata géddee na min ummati sama xeet laa yusukte boo kaalewul billaahi ci buri yàlla shay'an dara daxala dana dugg aljanna aljanna qultu man mani ko yent bi mooy wax sax ni ko wa in zana donte dafa sàcc wa xaala yenente bi maanaam nee na ki ko dikkee te mooy malaaka bi ko dikkee tukkee ci borom di ko wax loolu ne ko wa insana donte dafa njaaloo wa insaraka donte dafa sàcc euh, xadis boobu yaakaar naa gisoon nañ ko tax taxrij imam al-Bukhari imam Muslim ñoo ko solo ci seen Sahih imam at-Tirmidhi solo na Musnadam imam Ahmad tamit mooy Ibn Hanbal solo na ko imam Ibn Hibban euh, al-Busti rahimahullah solo na ko an Abi Dharr tamit mooy al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, xadis boobu insha allah ko dikka na ci beneen riwaaya bu sayyidina Abu Zar bi radiyallahu anhu mu ne an Abi Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu na ataytu dikki naa man naa ci annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi fekk mu yoroon maanaam mu yoroon ci kawam saw bu yére boo xam te ne abyadul bu weex la yére bu weex la soloon woowu fekk moom naa imul ma ngee aji nelaw su ma topp ataytuhu ma dikkee ko waqat fekk naa ko nag bu jop booba jamono jooja istayqaza yeewu na fa qaala mu ne ma amul min abdin benn jaam kaala boo xam ne wax na laa ilaha illa allah maanaam wax laa ilaha illa allah baat boobu summa topp maata mu génn àdduna ala zalika ci kaw loolu illaa lulu daxal da dugg aljanta aljana qultu ma ni ko wa in zana doonte dafa njaaloo wa in saraka doonte dafa sàcc mu ne ma wa in zana mu doonte dafa njaaloo wa in doonte dafa sàcc wa in saraka donte dafa sàcc qaala mu ne wa in zana donte dafa njaaloo wa saraka donte dafa sàcc qultu ma ni ko wa in zana donte dafa njaaloo wa in saraka donte dafa sàcc qaala mu ne wa in donte dafa njaaloo wa in saraka donte dafa sàcc ala raghmi anfi abi dhar maanaam raghmi anfi mooy euh, naan donte donte dañuy da jël euh, raghmi anfa raghmi anfa mooy bu ñu jëlee bakkan bakkanu nit xam nga nit ki bu daanoo ba bakkan bi takk suuf loolu mooy raxima an fa voilà maanaam doonte noonu la demee ci Abu Zar maanaam doonte niixu ko comme li la wolof di waxe boo bu la neexul nga mat sa bakkan <laughs> xeet googu la maanaam doonte neexu la maanaam ak lu mën a xew eh, jeexitalu xadiis bi Euh, nekk saxe moom nee na moo tax man mooy commencer ndox ci mbedd bi di fëgg sama na naan ala raxmi an fi abi zar <laughs> voilà donte waaw donte néexu ko kay waaw loolooy am de yàlla dina jéggal gaa yi de <laughs> waaw <laughs> waaw ah. waaw maanaam képp ku wax laa ilaha illallah waaw maanaam gis nga euh, gis nañ ko ci yeneen yi xadis yoo xam ne dañ ci gis da yenn ci saa si da koy préciser araada bihi wajha Allah te fekk yàlla rek tax ko jóg mu wax ko voilà ak tamit beneen bi mooy muxlisan mu nekk koo xam ne day sellal ni mu ko waxee te mu dëggu ci moom loolu nag mënta ànd ak maanaam manoo ko mënta dëggu ci nit ki ne yàlla rek kay buur parce que laa ilaaha illallaah loolu lay teg mooy amul benn buur boo xam ne yelloo nañu jaamu ko kurul yàlla amul kenn koo xamante ne moom moo def dee def di dindi kurul yàlla amul kenn koo xamante ne moo yor mbir yi te yelloo ñu topp ko ci li mu bëgg kurul yàlla amul kenn ku fi nekk dëgg dëgg kurul yàlla maanaam loolu mënoo koo gëm ba noppi di nekk ci la la neex loolu mënta ne jàppandiwul maanaam dañoo contradictoire loolu dafa contradictoire euh, comme que mbir yooyu dañoo contradictoire loolu moom moo tax loolu moo tax xadiis yi faw ñu xam nañ koy déggee parce que mënuñu koo jàppee rek ci un sens strictement simpliste loolu soo ko defee problème loolu moom la murji ay am problème boobu ñu ñuy wax murji ay benn kuréelu biddaa la ñoom lii seen pas-pas mooy garaawul de toute façon euh, ngëm yàlla rek am solo xol rek la yàllay fay garaawul quoi nañ bàyyi ku mu neex def lu ko neex et parce que ñooñu après dañuy am dañuy nekk ay jabar jabariya ci beneen côté bi maanaam mooy lan mooy nit ñi daal comme ni mu neexee yàlla nañ nañ bàyyi ku nekk li mu nekkee yàllaa ko ci xiir ñoom loolu mooy jabra yéen seen pas-pas mooy ku nekk la mu ne yàllaa ko ci xiir donte loolu mooy xaqiiqa mbir mi sax waaye sharia day tere nga jàppee ngay ngay ngay ngay waxee noonu euh, donte ci xaqiiqa daa war ngaa jàpp ne lépp lu xew yàllaa ko def moo ko dogal waaye nag manoo rek ne ku nekk li li mu nekk yàllaa ko ci xiir nañ leen bàyyi bu leen bu kenn wax kenn dara parce que ñoom fi seen problème nekk nekkul la fait que ñu fas ci seen xol ne yàlla moo dogal mbir mi ci nit ñi ku def lu baax yàllaa ko dogal ku def lu bon yàllaa ko dogal du loolu mooy problème bi problème bi ñoom fi mu nekkee ci ñoom mooy jàpp bi ñu jàpp ne kon par conséquent kenn warta yedd kenn kenn warta jox kenn conseil ku nekk dañoo war a bàyyi ku nekk ci li mu ko neex et comme yàlla moo xiir ku nekk ci lenn et que bu bu buñ deewee it yàlla maanaam buñ deewee it maanaam nit ki doon na def lu baax grawul après mën na def lu baax di def lu baax di def lu baax bu deewee après ñu dem sawara wala ki nga xam ne ci bon ci lu bon la def def na lu bon lu waaye bu deewee day def àjjana parce que tout simplement ni ko yàlla forcé woon ci àdduna mu def lu baax noonu noonu dong la koy forcé yóbbu ko sawara ke ni ko yàlla forcé ci àdduna mu def lu bon noonu la koy forcé yóbbu ko àjjana loolu nag mooy pas-pas bu baaxul parce que su doon loolu la diggante maanaam kon jëf ju baax amul mérite mm-hmm. ni ki noonu jëf ju bon amul problème te loolu ci buntu charia loolu loolu du mënta ne ci buntu sharia loolu du jàppandi loolu du jàppandi ci buntu sharia loolu moom moo tax ñaari bët yooyu faaw ñu koy xoolee eh, mbir mu ne mooy bëtu xaq xaqiqaas bëtu sharia xam ne yàlla mooy def lu nekk li am yàlla la nangam nangam mais buntu sharia tamit lii dafa am te ñaari lunettes yooyu faaw ñu koy xoolee sinon rek après pas-pas murji ay yooyu la ñuy amee. pas-pas mooy jabriye yi ba tey ci buntu bële mooy ne yàlla moo forcé gars yi kenn amul benn responsabilité ci dara te responsabilité dafa établir parce que su établir wul woon kon digle gi ñuy digle ñuy def lu baax ak di tere bon wala boog digle gi ñuy digle naan dee leen julli dee leen woor dee leen kii bu leen sàcc bu leen rey nit bu leen def lii kon maanaam loolu du amati njariñ bu responsabilité amul. loolu nag moo tax. Euh, euh, mboolem aay ak mboolem xadis yi dañ koy dugal ci buntu boobu ngir eh, moo tax mm, message bi loolu moo nekk force am mais en même temps moo nekk danger wam moo nekk danger wam yaakaar naa doon dañ ko wax bi ñu doon def tradition téere bi bi ñu koy ci bi ñu yegsee ci ñaari chapitre yi eh, dañoo taxaw ne eh, est-ce que dinañ ko yeggale parce que danger bi nekk ci message bi parce que dañuy bañ moo tax c'est la c'était la seule seule place ci traduction bi fu ñu defe woon annotation ne ne def nañ def attention parce que lii lii lay tekki lii lay tekkiwul sens premier bi il faut que ñu def attention ci léegi lii parce que euh, parce que problème bi mooy euh, yeneen bi sallallahu dafa am message bu équilibré te il faut que message yu ñiy jàngale ñiy waaraate ñiy euh, wax nit ñi di leen teg ci yoonu yàlla ak yu mel ñooñu fokk seen message ànd ak équilibre boobu maanaam manoo rek tout le temps di wax nit ñi naan affaire bi dafa metti dafa tar gars bu dee dañuy dem sawara dañuy def lii après dañuy di duma dañuy am bàkkaar bu ñu defee lii lii moo maanaam mënoo loolu ci la bokk nag mais mënoo loolu kese ni ngi noonu mënoo tamit tout le temps nga ne gars yi dara garaawul na seen xel dal affaire yi baax na ba pare dem ngeen àjjana yéen ñëpp waaye safara saxul dañ koy fay existé wul en fait day yàlla daf koy day ci day da koy xub xëbale gars yi rek mais après bu yowmal xam jotee da koy fay yéen ñëpp àjjana ngeen jëm nangam nangam no loolu tamit message boobu tam baaxul message bi baax mooy bi équilibré comme ni alxuraan di def alxuraan day wax ci àjjana wax ci saw wax euh, ne def leen lii lu baax la ne bàyyi leen lii tam lu bon la lool daa bokk ci mbir mi euh, wax ne yërmandeeg yàlla yaatu na waaye dana waaye dafa tar mbugal itam maanaam ñaari côté yëpp lay wax parce que nit ku nekk ak li lay jariñ moo tax Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu bokk na ci li nga xamante ne moom la baaxoo woon comme li Seydina Harazim wax radiyallahu ta'ala anhu di nettali ay mbiram dafa ni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bokk na ci jikko yi jikkoo woon mooy ku daan ñëw ci moom di tiit foo tol ngay jaaxle naan woy sama bàkkaar yi dafa bëri man dama doy waar dama lii yii boo mooy tuut nangam nangam di tiit daf naa la non lal sa xel yàlla yaatu na yërmande fii di la wax ay aayay xadiis di la kii di la jàng ba nga ba sa xel dal maanaam di la wax lu lay delloo ci yërmande yàlla kese ak lu lay wan ne yërmande yàlla ni mu gënee yaatu yow sa bon sa bon mon yi li ngay tiit di ko jaaxle yàlla ëpp na loolu sa bàkkaar yi munuñoo rëy rëy rëy ba gën a rëy jéggalu yàlla mënta ne maanaam kon loolu dalal sa xel dalal sa xel ba sa xel dal nga daal di nekk ak ci équilibre bi mu bàyyi la nga dem waaye bokk na ci jikkoom mi tamit ku ñëw di wane ni xelam dal na moom kay alhamdulilah de façon yàlla duñu bëggal ñun ñun gaa yu baax lañ naan ñun nii da dalay jàpp di la delloowaat ci gravité bi nekk ci maanaam yàlla le fait que yoonam nekkul ci dara moom mooy buur lu ko neex kese lay def te kenn du ci mën dara voilà te ni mu ni mu taree mbugal ak ni mu mënee njuy nit ñi tey da nekk ni ne nekk nekk nii moo tax aarif billah yi di tiit ne li Imam al-Ghazali doon wax rahimahullah mu ne problème bi gaa yi bi nga xamante ne moo tax euh, nitu yàlla yi nelawuñ mooy ne mbir mi dafa nekk ci loxoy koo xam ne faalewul kenn faalewul dara te mooy yàlla mbir yi ci loxoy kooku la ne looloo tax gaa yi seen xel du mel ba pare lu ko neex lay def fa te du tere bu la waxoon ne la yow danaa la yóbbu àjjana garaawul na sa xel dal mu wax la ko nga dégg ko suba mu xëy yóbbu la sawara garaawul amul compte bu muy rendre te du tax mu wax lu bokkut ak la mu wax la mu def du tax affaire bi nekk contraire lam la digoon déedéet parce que ba mu la koy dig amoon na ay conditions yu mu ko laloon te conditions yooyu waxula ko même bu dee la sans condition la sax sans condition yooyu daa soumettre ci ay yeneeni conditions yoo xamante ne ba tey waxula ko woon voilà moo tax ñu mel ni ñoom Seydina naa radiyallahu anhu ànd ak xool Seydina Aboubacar alxuraan wàcc na ba tay wax ay mbirum di wax ne ne ku moom affaire baax na c'est sûr xam nga Seydina Aboubacar radiyallahu anhu bu demoon àjjana sincèrement kenn du dem àjjana euh, mais euh, <laughs> ànd ak yëpp <laughs> euh, alxuraan wax ci moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam garantie ko àjjana ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri lu dul jeex terewul da doon jooy ne aka neexoon du woon ak a neexoon rek man doonu mu woon judd neexoon ma nekkoon garab gi bu ko defee du ma am benn responsabilité bu ñu may laaj yow man xiyaamati da doon jooy di wax loolu ànd ak loolu di daan euh, euh, euh, nettali woon nañ ko benn bés mës na romb ci ci ci yéeg ci fasam dégg kenn kuy jàng alxuraan wa in minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman maqdiyya mu daal daanu jóge ci kaw daanu xëm amul kenn ci yéen lu dul dina romb kaw sawara maanaam siraat te lii yàlla lu mu dogal na ba pare te du jeex du jeex léegi c'est fini dogal na ko ba pare xam nga moom mënoon na ne mais bon de toute façon man moom garanti na yooyu alxuraan wax na sax samay affaire nee na man de toute façon baax sama affaire baax na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu dul benn di ñaar wax na samay affaire d'ailleurs bi muy lim fukki yi dem àjjana sama tur la njëkkee et cetera fekke naa Badar te waa Badar gaar fi jéggin nañ leen nangam fekke naa bayaatu Ridwaan de toute façon man jéggal nañ ma et cetera di mais terewul xelam dal te da doon wax ne bu sama benn tànk bi nekkoon biir àjjana beneen tànk bi nekk ci biti ba tey du ma wóolugum ndax yàlla ni mu mane ni mu sañe yàlla ni mu sañe voilà c'est-à-dire que il faut mu am équilibre boobu ñu comprendre que ni yàlla gaa ngi amul kenn ku ci amul kenn ku mën a wax ne man nekk naa ci lu bon ba man yàlla moom noo jéggal ma moom c'est improbable waxuma la mënta ne sax mais xam naa ni daal probabilité bi daal bareetul daal yàlla jéggal ma loolu amul ak loo mën a def nekkal xola nekkal góor jigéen rey nit ñi ci àdduna bi yëpp ba mu des kenn mu yow nga defar lu la neex nga bokkaale foo toll suba ngoon guddee bëccëg bis boo ñëwee ne yàlla jéggal ma yàlla jéggal ma amul lu naan kii moom fi mu toll li mu def moom non kii moom il a dépassé les bornes yàlla dootu ko jéggal loolu amul loolu amul voilà ba pare bu la yàlla jéggalee li ci garaw mooy day soppiwaat sa jëf yu bon yi da koy def lu baax maanaam maanaam exterminer nga àdduna bi terewul <laughs> yàlla da koy soppi comme si da nga dundal àdduna bi parce que da nga sincère ci dellu nga dellu ci moom mbir mi noonu lay demee maanaam il faut pas que ñu ñu moo tax turam boobu Ghaffar mu mm-hmm. euh, ne wa inni la ghaffaarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada euh, mu ne man maay kii jéggale jéggalaa konde ñeel képp koo xamante ne dafa tuub ba pare gëm di jëf-jëf ju baax ba pare teg ci yoonu jub bi voilà maanaam loolu fokk ñu di ko dugal ci mbir mi alxuraan foofu la indee baatu xafaar te lëkkaliwu ko ak yeneen yi ci des alxuraan fu mu indee baatu xafaar maanaam mooy jéggalaakoon boobu borom bi subhaanahu wa ta'aala wax nañ ne la njéggal googu parce que dafa faydu la ci turam boobu di al-Ghaffar fu mu ko indee daf koy indi boole koog al-Azizul Ghaffar ak waaxidul qahaar ah euh, ci sourate Ghafir comme ci sourate Zumar comme ci sourate Sad euh, beneen la ko indi bi mu naan yawma tubaddalu ardu ghayru ardu was samawatu wa barazu lillahi al ah waaw foofu indiwul Ghaffar mais ba tey lëkkaloo nañ lu tax mu ne yawma tubaddalu ardu moo tax euh, Ghaffar tur la bi nga xamante ne faydu turu euh, abdal yi la maanaam abdal yi seen seen tur Ghaffar mooy mooy faydu seen tur parce que ñoom euh, euh, moo tax yàlla jéggal gi mu leen di jéggal bi mu naan ulaa'ika yubaddilu llaahu lahum sayyi'aatihim hasanaat yàlla ñooñu lay weccee lay weccee mooy ba yubaddilu llaahu lahum sayyi'aatihum seen ñaawteef yi def ko xasanaatul ay jëf yu baax jëf yu seen la moo tax ay niveau lañ am na ñoo xamante ne ci ñoom maanaam ci seen progression euh, seen ñaawteef yi ñu def mooy jëf yu bon yi ñu nekkee loolu mooy li gën a néew mooy ñoom liñ mën a tuddee bàkkaar ci ñoom te ñu koy def yàlla da koy soppi def ko jëf ju baax loolu mooy li gën a néew ci seen mbir seen maqaama bi gën a tuuti mooy ne ñoom du ñu am bàkkaar te lépp lu ñu def mu nar a ñaaw yàlla sopp ko def ko mu rafet ba pare lu ñu def mu rafet mu sopp ko def ko mu gën a rafet loolu mooy seen maqaama bi gën a tuuti. beneen niveau bi mooy seen melo yi mooy yalan yàlla day jël seen ay melo soppi ko def ko ay melo moom c'est-à-dire que seen jikko yi ñu amee yàlla da koy wecc da koy mooy baddilullah maanaam yàlla da koy wecci moo tax ngeen ne même wax nañ la la waaxid ak gaffaar ak euh, waaxid ak qaxaar waaxid mooy waaxidiya gi moo tax waaxidiya tur boobu waaxit mooy tur bi nga xamante ne moo synchronisé mboolem tur yàlla yi ak melo yi ci ni ñu bëree noonu moo leen synchronisé ba pare def leen benn maanaam benn la mooy mooy mooy le tout en un tout mooy waaxid foofu la wuteeg ahad ahad amul tur. amul melo amul yooyu yëpp alors que waaxid mooy waaxid yeeg dafa am loolu dafa am mooy tur yëpp dañ ci dajaloo may nekk benn melo yàlla yëpp dajaloo nekk benn ànd ak seen diversité seen multiplicité seen pluralité ak seen seen aussi aspect contraire yi comme ni mu tudd ni muy mën a nekkee ni muy mën a nekkee dar nekk naafi nekk rafi nekk xaafid et cetera maanaam yooyu yëpp daje ci benn mooy waaxid tur boobu la qahaar gis nga euh, tamit tur la boo xamante ne tur borom bi la souvent bi wane ak nooteelam ak domination am et que lenn existé wul réellement lu dul moom moo tax moo leen noot maanaam dafa noot lépp dominer lépp de façon bi nga ci anam goo xamante ne dara existé wul en réalité lu dul moom maanaam mu day delluwaat ba tey ci waaxit bi mu jëfandikoo même baat boobu yow ma tubaddalul ardu mooy weccee gi xayrul ardu wasamaawaatu waaye nag wa barazu lillahi wahidul qahhar foofu la jëfandikoo wahidul qahhar te indiwul azizul ghaffar mais yeneen aay yi ci des yëpp ci sootu saat sootu zumar sootu ghafir ñetti aay saar yooyu nga xam ne niñ tegaloo woo noonu yëpp day indi wahidul qahhar azizul ghaffar da di tegale ñoo leen ñooy tegaloo ci ci fi ñuy ne ci alquran aziz mooy ci noot ci nguuram mooy ki nga xamante ne kenn mënul accéder ci moom dafa impénétrable mystère la bu impénétrable ah, nga nekk xafaar moo tax tur xafaar boobu di kiy jéggale yàlla mi di jéggale jéggale gu jéggi dayoo gi bu matale bi moo tax abdal yi ñoom foofu moom mooy seen faydu tur maanaam seen tur yàlla boobu moom mooy faydu mooy fii fii fii fi seen maxaama yi di bëbbe yàlla wecc seen jikko yi seen melo yi def ko ay bosam moom feeñale ko ci ñoom cest à dañuy nekk ni mais boo gisee ay turu yàlla ay melo yàlla ay jikko yàlla ñooy feeñee ci ñoom ñoom seeni yos annulé nañ ko wecci nañ ko par bu yàlla loolu moom mooy mais bu ñu demee ba ci seen niveau bi gën a kawe borom subhaanahu wa taala day def ba seen nekk-nekk miroir lay doon ci nekk-nekk yàlla maanaam reflet wu yàlla la ñu doon ci kaw suuf voilà yàlla da leen di teg ñu nekk reflet wam ci kaw suuf mooy xaqiya seen mboolem li nga xam te ne xalqiya la day wëlbati ku nekk xaqiya zaatiya nekk loo xam ne day day day aju ci borom bi subhaanahu wa ta'ala parce que yàlla day wecci seen nekk-nekk ngir lan ngir ni ñu mel ak yent bi sallallahu alayhi wasallam que yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu représenté loolu ñoom ñooy nekk reflet wu bi sallallahu alayhi wa moo tax jéggalu yàlla maanaam turam boobu di Gafaar tur bu rëy rëy la te foofu la voilà foofu la yooyu yëpp jóge moo tax sax da ngay gis ñaan bi nga xamante ne la ñuy wax ne ku bëgg bokk ci abdu daal yi yàlla da faral di ñaan ñaan boobu boo xoolee ñaan gi mooy euh, allahumma ighfir li ummati muhammad allahumma arham ummati muhammad allahumma sur ummati muhammad yàlla jéggalal um xeetu yent yàlla muhammad yàlla yërëmal xeetu yent yàlla muhammad yàlla suturaalal xeetu yent yàlla muhammad mais lii ah lii moom mooy lan mooy lépp boo xoolee ci fay tu xafaatin te lool mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa bàyyi boppam moom bàyyi boppam mais xalaat xeetu yent bi yépp sallallahu alayhi wasallam maanaam xolam yamatul rek ci bëggal boppam kese bañ a bëggal ñi ci des dara xam nga nit de manière générale noonu lay faral di mel maanaam moom day bëggal boppam lépp mais que ñi ci des ñi ci des bon bañ a lu leen dara mais am leen am leen quelque rek <laughs> mais man man sama bopp lépp sama bopp ma gënal nag du bañ naa la maanaam nit nit ku normal noonu lay mel bu dee du bon parce que bu dee ku bu dee dafa xaw a yàqu tuuti day dem ba non seulement du yéene nit mi lu baax mais daf leen di faf yéene lu bon bu ko defee moom mu fiiti leen kaw bu baax <laughs> voilà day boole yéene leen lu bon nit ki nag bu demee ba nga xamante ne ni muy jikkoo mooy moom day bàyyi sax boppam faf ñaanal xeet bi yépp ñaanal ñépp na ñépp am lii na ñëpp def nii yàlla na yàlla defal ñëpp lii yéene na ñëpp lu maanaam lu baax rek lay ñaanal mais ñëpp bàyyi na boppam kese dootul waxati man dootul waxati yàlla defal ma lii yàlla may ma lii yàlla defal ma lii man bëgg naa lii déedéet danaan ñëpp lii yàlla ñëpp lii voilà moo tax parce que nit ki lu muy gën di yéeg ci maxaama ci yàlla ay ki yom day gën a rëy maanaam façon bi muy ñaane ak façon bi muy yéene nit ñi day gën a rëy bu dee moom boppam rek la bëgg maanaam mooy nit koo xamante ne moo tax nit koo gis soo xoolee au début au début muy doog a da nga koy gis yi muy ñaan yëpp affaire àdduna lay doon yàlla may na oto bu baax vraiment maa ngi ñaan yàlla may ma kër gu baax voilà vraiment maa ngi yàlla ñaan yàlla may ma soxna su baax voilà vraiment maa ngi ñaan yàlla may ma alal liggéey bu baax voilà mu am kii maanaam ñaanam yi day concentré wu ci loolu waaw da ngeen ko gis ci kii taarix bi hmm, taarix bi la la bi nga xam ne gaa yi bi ñu demee ci ñoom loolu rek lañu ñaan sama affaire bi sama liggéey bi ah, euh, soxna si euh, sama jëkkër ji wala sama waa ji hmm, euh, voilà dama bëggoon am na benn oto boo xam ne vraiment bëgguma mu rëcc ma ñu nga defal ma ci ñaan dama kii yo maanaam seen ñaan yëpp ça tourne autour de loolu parce que ay nitu àdduna lañ lu ñuy gën di évoluer da ngay gis ñuy gën di détaché ci loolu di ñaan affaire àllaxira waaw yàlla vraiment maa ngi ñaan nga jéggal ma daal man daal na ma yàlla yërëm jéggal ma samay bakkaar ya yàlla yóbbu àjjana seen ñaan day centré mais ba tey seen bopp la ñu ne ba tey ñu ngi ci seen bopp ñoom xalaatu ñeneen ñaa ah, seen bopp ñuy gën di avancer ñuy ñaanal ah yàlla dañ jéggal yàlla yàlla jéggal yàlla li nga gis ñu bàyyi man di commencer dem ci ñun maanaam léegi mu naan yàlla ma yàlla jéggal léegi dana yàlla na ñu yàlla jéggal maanaam na gis léegi mi ngi commencer bàyyi man gi di dem ci ñun gi mais c'est que day dem ba benn moment moom boppam man man dootul exister ti mais xeet bi mooy existe parce que kii représenté xeet bi nga xam ne ñëpp ay démembrement lañ ci xeet bi mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax kooku da ngay gis lu ci ëpp ci ay ñaanam sax salaatu ala nabi lay doon lu ci ëpp ci sikkaram julli ci yenent bi lay doon sallallahu alayhi wasallam lu tax parce que euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo représenté adduna bi yëpp mooy ki nga xamante ne boo jullee ci moom mooy ñaanal nga adduna bi yëpp kenn ku ci nekk ak la nga yelloo ñu ñaanal la ko voilà looloo tax salaatu ala nabi nekk sikar bi gën ci sikar yi moo nekk ñaan gi gën ci ñaan yi ngay voilà loo ci gën di nekk voilà mooy yaa ngi gën a matale mbir mi te lépp loo def ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi moo tax day wëlbatiku njariñ gi dana wëlbatiku ci yow donte yow objectif bi nekkutoon njariñ gi di ñëw ci yow mais njariñ gi faaw day ñëw ci yow mënoo ñaanal ñépp yéene leen lu baax ba pare yow dara du la dal lu baax loolu mënta ne même bu dee yow loolu du sa bëgg-bëgg du sa objectif au départ mais jikko boobu noonu jikko jooju jikkool la joo xamante ne euh, ki incarne turu Ghaffar moo koy amee turu maanaam mooy incarnation wu tur boobu nga xamante ne mooy jéggalaakoon bi muy borom subhaanahu wa bi jéggale dégg nga mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam li gën li nga xam te ne wax naa ko ana man wan ak yeneen yi nga xam ne qabli ñoo ma jiitu mooy baatu illa allah amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illaa ku ndere allah bur yàlla laa amul kenn koo xam ne mooy aji jëf illaa yàlla laa amul kenn koo xamante ne jaamu dana jariñ ñàkk jaa jaamu dee lore illaa ku allah bur yàlla laa ilaha amul kenn koo xamante ne am na droit di tëral ay atte di tereekam digle illaa ku dul allah bur yàlla wahdahu moom dong la sharika law amul bokkaale la sharika del bokkaale la di ko ñeel lii mooy li gën baatu laa ilaha illa allah moom tam ci la ñu duggee ci lislaam baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mooy li gën a kawe ah zikar bi gën a kawe loolu mooy laa ilaha illa allah tu li gën a li gën moom en fait moo tax li début bi mooy fin yoonu yàlla boo koy def début bi mooy fin bi sauf que euh, ñu nekk ci yoon bi ñoom mënuñoo gëm loolu mënuñoo gëm ne baat bi gën a kawe mooy baat yi nga xamante ne mooy ay subhaanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah alazim na wa ni'mal wakil yooyu ñu gën a kawe salaatu ala nabi surtout alquran fatiha xam nga fatiha bi ñuy jàng moo gën a kawe lépp mais loolu ñu nekk ci yoon bi mënuñu koo gëm maanaam dinañ ko gëm gëmlu mais wala ñu gëm ko sax mais mënuñu koo xam comprendre faaw ñu dem ba wër ba yëggaat ci njombatal gi <laughs> ñu doo ne ah dékkete eh, yow ah d'accord ak salaatu faatiha dem ne ñu ne la salaatu faatiha moom lépp ngi ci biir nangam nangam ngay naan waaw salaatu faatiha kay ci biir maanaam noonu lañ koy waxee donc ñu kay lépp ngi ci biir mais ba tey duñu xam porté wu wax ji il faut que ñu dem ba wërngal ba yegg si waat ci ci ci ci ci njombartal gi gis na ndekete laay laa man su ma man bu ma ko xamee woon nii vraiment du ma sonn sama coono gu bari gi du ma ci fekk su ma ko xamee woon nii. non kon maanaam saar rek lay nekk di sikar mais sauf que malheureusement pour ñenn ñi mais heureusement pour ñeneen ñi da euh, tour bi ñu def noonu noonu la mën a demee waaw mooy njaal benn bi mooy mooy mooy fin bi tamit sauf que ni nga koy xamee ci fin bi doo ko xamee noonu ci njàlbeen bi par exemple baat laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy ci ngay duggee ci l'islam ci la yàlla taxawale asamaan seeg suuf si ci la ko taa taxawale teqale ko asamaan seeg suuf si laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy tax nit ki jigéenu jullit ñi di ko dagal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy tax nit ki yelloo ñu mën koo donn baat laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah mooy ñoŋal deretam mm-hmm. ak alalam ak deram baat laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah mooy ñoŋal mooy mooy tax euh, nit ki yelloo dugg àjjana wala déet moo tàqale ñi dem àjjana ñu fa dul dem lu baat laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah moo teqale wàllu yu yàlla yi ak wàllu yu seytaane yi mais ànd ak loolu yëpp gars yi foog nañ ni am na leneen lu gën a fort ànd ak yenn ci bi wax nañu ko de sallallahu alayhi wa sallam na li gën ci li ma mës wax man ak ñi ma jiitu ci yeneen yi mooy loolu mais nit ñi duñ ko gëmee noonu maanaam nañ ko wax rek. mais ils ne sont pas trop convaincus ah maanaam ils sont waaw dëgg yéen comme yent bi moo ko wax de moom ah ça sama yent bi ko wax de dëgg la de mais ils ne restent pas convaincus seen conviction day des ci mbir mi parce que début bi mooy fin bi moo tax gis nga garab googu ñuy wax kaw kawni garabu àdduna bi gisoon nañ ko ci xadiis yi ci saxiix imaamul Buxaari bi rahimahullah borom bi subhaanahu wa taala moo ko melale ci Alxuraan ne alam tara noona dane masalu kalimatin tay alam tara anna masala kalimatin shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi xanaa gisoo ne alam tara kayfa daraba allahu mathalan mathalan kalimatan tayyibatan alam tara xanaa gisoo kayfa naka daraba la yàlla sadde mathalan misaalu kalimatan tayyibatan kaddu gu sell gi te mooy baatu laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadur mel ni garab gu sell gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ne mooy garabu tàndarma parce que moom la mel la jullit mu ne faruha asluha saabitun cosaanam cer maanaam mooy racine dafa dafa sax saabit dafa sax xam nga lu sax saabit ah mooy loo xamante ne dafa sax dëgër samp samp comme borom bi subhanahu wa ta'ala moom mooy sabitu moo tax mooy al mooy yàlla muy dëgg euh, waaye faruha car yi fi sama ñi ngi ci asamaan yi borom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na shu'ab yi iman gëm yi 67 66 euh, wala 67 branche la te 66 mooy Allah 66 mm-hmm. wala 67 feneen bu jël mu ne wala bokk 77 76 wala 77 bu dee 76 mooy abdu jaam bi wala kawnu univers bi existence bi bu dee 77 mooy huwallahu c'est-à-dire moom mooy Allah waaw 76 tamit ba tey mooy xubbullahi sopp yàlla euh, ak lu mënti xew branche bi yépp day tourner autour de yàlla ni mu feeñee ci kaw nu bi te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax baat laa ilaaha illallaah faw day lëkkaloog Muhammadu rasulullah et que li gën ci kaw mooy nekk jaam abdu voilà le 77 bi tam mën na nekk abidun mooy kiy jaamu. Euh, branche ngëm yi lool la. Euh, mais bi ci gën a kawe yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ne 60 mi ne bi ci gën a alaaha mooy shahaadatu an laa ilaaha illallah baatu seede yi ba laa ilaaha illallah mooy bi gën a kawe waaye bi ci gën a suufe mooy imaatatul aza anil tariqi mooy romb ci mbedd mi lu xam ne mën na gêner nit ñi nga dindi ko mooy nga am civisme daal nga nekk un bu normal dans la société loolu mooy li gën a tuuti ci nit ku gëm jullit bu gëm bu normal li gën a tuuti ci moom mooy mu nekk koo xam ne day am civilité du du nekk koo xam ne day am incivilité quoi mm. mooy bi gën a normal mais loolu mooy bi gën a tuuti ah loolu du bi gën a kawe de loolu mooy li gën a tuuti mais nee na li gën a kawe mooy baatu seede yi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah li yéeme nag li yéeme dans tout sax mooy ne date bi date bi mooy tronc bi ak gis nga ni mu guddee wu tàndarma euh, lépp mi ngi téye mi ngi tenir ci baat boobu parce que car yi noonu la maanaam mu ngi tenir ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te garab googu mooy garabu univers bi voilà garab bi nga xamante ne euh, moo tax yenente bi sallallahu alayhi bokk na ci turam yi mooy kaw ni mooy garabu existence bi garabu cosmos bi parce que moom mooy réalité boobu adduna bi yëpp moom la salaa alayhi wasallam ngëm yàlla yi nit ñi seen jikko yu baax yëpp ci moom la reflété moo tax loolu fokk nit ñi comprendre ko mooy lu ñu doon wax rek mooy jikko yu baax yi maanaam bu ñu xoolee ba xool euh, jikko yu baax yi mooy li nit ñi maanaam caractère yu rafet yi jikko yu rafet yi mm. moom la nit ñi nekk di rawantee ci wàllu yàlla bu ñu xoolee ba xool loolu rek la leneen yi ñuy wax yépp dañ koy wax nii rek mais loolu mooy réalité bi te moo tax yeneen bi sallallahu alayhi bi muy tudd ci mbir yooyu amul fenn fu mu ci tuddee ku am secret sàngam ku xam nangam ku dugg ci na déedéet yi muy melale bu nañ xool alxuraan ak xadiis yeneen ci bi saa sam saa yuy melale maqaama yi maqaama nit ñi daf leen di melale par rapport ak seen ay jikko danaan ku am lii am nga maqaama sàngam ñii de ñoom ñooy ñu mel nii gisoobu naan al muslim mu ne man salim al muslimu na min lisaani wa yadihi jullit bi dëgg am nekk maqaama islam pire mooy nga xamante ne mboolem jullit ñi mucc nañ mucc nañ ci seen ayu làmmiñ ak seen ayu loxo mu ne al mu'minu man yu man yu man yu'minu euh, jaarahu bawa'iqa ki nga xam ne mooy ki gëm dëgg am maqaama boobu croyant croyant vrai fervent mooy ki nga xamante ne ñi nekk ci wetam yépp dëkkandoo yi te mu ngi tàmbalee ci ba boppam mooy mooy dëkkandoo wala yàlla ci boppam mooy ci gën a dëkkaale ak moom ak ña malaaka yi yi nekk ci moom ñoo gën a dëkkaale ak moom ak yeneen dëkkandoo bi yëpp mucc nañu ci ay mbon mbonam maanaam yooyu yëpp ay jikko lañ te boo xoolee même ci hadis bi bi muy wax naan bi gën a tuuti ci branche yi ngëm yi maanaam mooy maqaama yi nit ki buy sóobu ci yàlla maqaama yi gën a yi buy buy bu commencé dugg bi ci gën a tuuti branche boobu mooy mu mu bañ muy nekk koo xamante ne day day fexe di éradiquer incivilité yi loolu mooy première pré de bi ba pare daal ciy teg ne alxayaa shu'batun min shu'abil iman kersa mooy pudeur kersa mooy yóbbu nit ci mu bàyyi yu bon yi muy sori yu baax yi muy def yu baax yi di nekk koo xamante ne day fexe ba euh, lii lii lii lii maanaam muy jombal boppam di nekk ci loo xamante ne lii yàlla bëgg ko muy koy jombal boppam mu loolu mooy kersa kersa ak ruus du benn ah. maanaam kii dafa ruus ak kii dafa am kersa ñaar yooyu ñu benn de ruus faiblesse psychologique la maanaam mooy euh, def naa lii wala gis naa lii wala li am na et que euh, vraiment mooy xajal ci arab ci ci mooy mais ah lii daal vraiment abattre na ma psychologiquement daf ma abattre loolu mooy ruus mais kersa mooy lu fait que nit ki di taxaw mu am lu koy jomb maanaam muy jàpp ne lii jomb naa ko lii su ma ko defee dinaa xam ne man nekkuma place bi ma war a ne ñi ngi may gis foo xamante ne yelloowuma ma nekk ma ma nekk ci loola loolu mooy kersa ñi ngi may gis may def mais ñi ngi may ci loo xamante ne man yelloowuma ma nekk ci loolu loolooy kersa mu ne nag loolu branche la te daf ko tuddee branche parce que lu tax mu tudd ko ci biir ndax mooy branche bi transversale ba pare ci xol lay ne kersa te parce que xol ci la affaire yi di enraciné wu garab gi pour nit ki di mën évoluer spirituellement ci xolam lay ji lay lay lay lay évoluer sayru bi tukki bi ci xol la koy defee moo tax euh, baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah boobu sallallahu alayhi wasallam moo englobé cheminement bi yoonu yàlla yëpp moo leen englobé moo tax ku mu nekk ci yow baat boobu ku mu nekk ci yow sax ci yow mooy ne euh, sa yoon yëpp mat na ku mu nekk ci yow mooy sa yoon yëpp mat na englobé nga lépp mais sauf que euh, awaam yi mënuñoo comprendre loolu boo leen waxee ne non ba lay lay la baax na maa fàttaliku mos naa ko nettali man gën a nekk gone mm-hmm. dafa am ku ma gisoon quoi ma ne ko mm-hmm. ci kunti yooyu la mm-hmm. ma laaj ko ne ko waaw man daal parce que xam nga damay gis nuy waxtaane affaire yooyu quoi affaire secret yi mu bëggoon ci nag ma laaj ko nag <laughs> mu ma yor ma ne ko man daal dama bëggoon vraiment nga jox benn affaire boo xam ne maa ngi fàttali ko xam di la tudd sax xam di kunta dama bëggoon daal nga jox ma ci affaire yi quoi kii mu ne ma yor nga kaamilu alxuraan ma ne ko waaw mu ne ma dee ko jàng amul lu ko gën a rëy mais man maa ngi jàpp ne non bëgguma jox dara rek garaawul mais waxoon na dëgg xaw ma lu mu ci jublu woon mais waxoon na dëgg amul lu ko gën a rëy sauf que comme li alxuraan wax awalam yakfihim anna anzalna alayhimul kitaaba yutla alayhim xanaa ñoom doyu leen ne wàcce nañ ci ñoom ab téere boo xam ne dañ koy jàng ci ñoom xanaa loolu doyu leen alquran ku mu doyul julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku mu doyul baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku mu doyul sallallahu alayhi wasallam man awutuma ci yow solution vraiment voilà parce que loolu mooy mooy njombartal bi muy muy sommité bi voilà xadiisu euh, li gën ci li ma mës wax man ak yenent yi ma jiitu salaam mooy laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu euh, mi ngi wax ci nodd baat baat mu ne rawa solo na ko Maalik mooy al imaam fil Muwatta bi moom euh, fi sunan al kubra sunan ko fil ma'rifat te moom mooy ma'rifatul euh, sunan wal athar foofu la wa Abdurrazzaq moom mooy as-San'aani imaam Abdurrazzaq as-San'aani an Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu sahaabi mag boobu wa Tirmidhi moom Tirmidhi solo na ko tam an Amr ibn Shu'ayb radiyallahu anhu moom mooy nusxa boobu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi mu jël ci baayam mu jël ko ci maamam wa Tabarani moom Abul Qasim rahimahullah fi du'a yi ci ñaar téere boobu mu ne an al imam Ali ci al imam Ali karramallahu wajhahu mu ne fa hadhihi al kalimati kon bii de kaddu mooy baat laa ilaaha illallah tasinu mandaxe na as-samawati asamaan yëpp wala arda ak suuf si maanaam màndaxe na mooy fees na mhm. poids bi ci mesure bi mooy pesé na ba ba fees asamaan ak suuf si maanaam moo gën a diis asamaan ak suuf si comme loolu tax yonent am gis nga gisoon nañ ko yaakaar na mooy xadisu bitaqa mm. mu nekk ci musnad imam ahmad yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane dafa ne yowmal xiyaam day ñëw am benn waay boo xamante ne ay montagne lañ koy tegal dañ ko tegal quatre-vingt-dix-neuf montagne lépp nekk yu bon yépp ay bàkkaar la yu bon a bon rek ka fi ay montagne montagne ba ñu nekk quatre vingt ne bon léegi xool nañ ne saa yi àddunaam yépp yu bon rek la fi def quatre-vingt-dix-neuf yi yépp ay jëfama lii la fi am bon xam naa moom finalement ba moytuwul bon xam nañ fi mu jëm ñu ne mais par contre am na benn këyit su ndaw su nekk fee am na këyit su ndaw su nekk fee am na luñ ci bind nañ ko xool bala ñu ko balaa ñoo eggale jugement bi mu ne mais këyit su ndaw si ana lan la man ci quatre-vingt-dix-neuf mois aji man ngay xam naa fi ma jëm rek hmm. ñu ubbi këyit bi gis ci baatu laa ilaha illallah mais ko ñu peese ko mu gën a diis montagne yële affaire baax mu dem àjjana waaw xadis bu nekk musnad imam ahmad la rahma xadis boobu moom la naan abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu wala ibn abdullah ibn xuzafa radiyallahu anhu euh, moom moom solo Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu jël na jóge Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam weer voilà waajal jël gëléemam def ci dund weer dox weer pour rek digg xadis boobu bi mu demee Saam dafa ko fekk seen Abdullah ibn Huzaafa radiyallahu anhu ne ko mais yow euh, dafa am benn xadis bu muy dégg ni da nga koo déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waaw moom saaba la comme moom mu ne ko mais xadis boobu jaral na ma weeru lëmm ma dem ma ñëw pour rek dégg benn xadis boobu léegi dama bëgg a xam nga nettali ma xadis bi yow ni nga ko déggee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma jàppee ko noonu mu nettali ko ko mu jëlaat ay bagages am ñibbiwaat Madina doxaat weer dem ñibbi pour déglu benn xadis maanaam comme ñoom li ñu fonke woon xam ànd ak ñoom mënoon na ne man li ma dégg ci Yonent bi li ma gis Yonent bi di def li ma dund ak moom yëpp doy na ma mais déedéet waxul loolu benn xadis bu mu xamul benn te dégg na ñu koy wax nekkee dégg na ko ci moom doyu ko dafa bëgg dégg ko directement ba pare xam naka la yonent bi waxee woon sallallahu mu jaral ko pendant un mois mu def voyage bi ak li mu ak ak ak ak ak li mu làmboo yëpp après mu ñibbiwaat ci saa si maanaam toogaatu fa parce que defu fa woon dara lu dul dégg xadis boobu jeex na looloo ko fa indi ah ah Abdullah ibn Khuzafa radiyallahu anhu <laughs> xam nga loolu loolu day wane ñoom ni ñu fonkee xam-xam mais aussi day wane màggaayu euh, euh, xadis boobu voilà parce que moom la ñu moom la borom xam yi tuddee xadisul bitaqa mooy xadisu këyit këyit su ndaw si këyit bi voilà note bi mais xadis boobu <coughs> day wane doole baatu laa ilaha illallah ndax dafa maanaam asamaan seeg suuf si àttanu ko. moo moo gën a moo gën a diis asamaan seeg suuf si. waman ya'maruha ak képp ku dundee asamaan seeg suuf si xayrallah ku dul buur yàlla. bal li fi nekk tazidu moo gën a diis moo gën a yokk na encore. fa hiya moom baat moom baatu laa ilaha illallah kalimatu kaddu la goo xam ne kaddu ak tawxiid wéetal yàlla. wa tawxiidu. te wéetu gi yàlla laa yu maasiluhu du melowoo ak moom shay'un dara amul dara lu ko nuru ndax law maasalahoo su ko ko yemmoo woon shay'un dara maakaana dootul nekkati waaxidan kenn moom yàlla maanaam baat bi wéet bi seede wéetu borom bi subhaanahu wa ta'aala am na leneen lu ko mën a nuru kon loola day daal di nekk contraire am mais comme mënta ne amul dans la bi tax parce que secret bi lenn rek la mooy comme dañuy pexe dañuy teg fii lu baax teg fii lu bon mais lii lii lu moom maanaam lu baax lu nekk am na lu ko contraire sauf que baatu laa ilaaha illallaah li tax amunt am contraire parce que bu doon day am contraire mooy day saxal bokkaale bi ne dëgg la te comme bokkaale yàlla amul kenn ku ko nuru amul kenn ku ko yem moom amul kenn ku maanaam bokkaale boobu du réalité moo tax buñ ko tegee moom fii dara du ne fii dara du fi ne bu boobaa moom day diis yi ci sëpp annulé moo tax loo ko teg ci kanamam mu annulé ko loo teg ci kanamu laa ilaaha illallaah mu annulé ko <coughs> moo tax ñu tamit yaakaar nañ ne bu ñuy euh, wér ñuy wasifa ñuy xadara wala yu mel noonu. wala suñu nodd yi wala liqaam wala julli bu ñuy taaya et cetera bu ñuy wax laa ilaaha illallaah boobu ñuy waxaale ci biir yaakaar nañ ni au moins ci suñu ngir dund am na lu mu bon benn bu ci yàlla nangu. te benn boobu su amee mooy sa affaire baax na ko faw parce que dara mënu koo mënu koo mënu koo contre carré dara mënu koo mënul def contre poids bi mooy ndax law bu doon maasa lawoo mais yem woon ak shay'un dara ma kaana du nekk waahidan kenn rek waa wala kaana te dana nekk isnayni ñaar fa sa'idan jëm kaw moo tax famaa samma amul amul fi famaa amul samma foofa yazinuhu lu koy màndaxe maam luy peese loola illaa lu dul almuaadilu lu mën a yemmoo yàpp yu mën lu maanaam lu tolloog moom wal mu maasalu ak lu yemmoog moom maanaam lu tolloo <coughs> almuaadilu mooy <coughs> lu identique wala lu tolloo lu égal àdd la mooy égalité euh, maasala moom mooy lu yemoo mooy lu semblable ñaaree duñ benn lu égal ak lu semblable ñoom ñaar duñ benn voilà égalité <coughs> ak euh, buñ ne lii égalité tout le temps day am mais du am ci côté bépp yuy euh, nuroo mooy ñaari butéel yi dañoo nuroo mais égaluñ <coughs> ñaari butéel yi bii ak bii seen naa sax ñoom ñaar dañoo nuroo kaas yi dañoo semblable mais égaluñ ah égaluñ dañoo semblable rek égal mooy moo xam ne même chose la lii mooy lii c'est la même chose même bi la même mbir mi la loolu égalité la su fekkente ne semblable la mooy dañoo nuroo dañoo comme tey par exemple su ma nee euh, nañ jël ci cadre bu gënu a relatif <coughs> bu ñu jëlee ñaari kaas yi. Euh, ak bii ak bii mën nañ tudd égalité parce que lépp nuroo na lépp benn la <coughs> su ma jëlee ñaar yi semblable lay wax ndax yi nuroowuñ am nañu jege jege wantoo nañ mais duñ benn na baax na voilà <coughs> <coughs> mu ne kon mu ne wama sàmmate fii nekku fi mu maase loolu luy nuróol yàlla wala mu aadal wala lu tolloog moom amul wala yazilu moo tax du màndaxi at tawxiidu bokkaale maanaam wéetalu borom bi subhaanahu wa ta'aala wéetam illaa lu dul al ishraak bokkaale wala yajtami'aani te ñoom ñaar duñu daje fii miisaanin ci benn màndaxekaay ñoom ñaar duñu mën daje mënuñoo daje maanaam bokkaale ak wéetal yàlla duñu ma mënuñoo daje c'est-à-dire que nit ki mënta wéetal yàlla ba pare et en même temps ngi bokkaale mënta ne maanaam comme ni nga xam ne mënoo bëgg nit ba pare bañ ko en même temps ñaar yooyu mënta ne mënoo yëkkati nit ba pare xeeb ko en même temps maanaam ñoom ñaare mbir la yu mënta daje ci benn xol hmm. te comme dajewuñ ci benn xol mënuñoo daje ci buñ leen di peese. Hmm. moo ne yaqulu moo tax wax na taala aji kaweeja buur yàlla nee na hmm. law bu fekkoon ne am na sama samawaati ne asamaani <coughs> juróom-ñaari wa amiruhunna ak ñeneen xayri ku man wal aradina ak suuf si yëpp asabi juróom-ñaar fii kafatin nekk ci benn ndab benn palaatu mhm. wa laa ilaha laa baatu laa ilaha illallah fii kafatin nekk ci beneen plateau. Mhm. maalat dana jéng bi na ci ñoom ñëpp laa ilaha illallah baatu laa ilaha illallah ñoom ñëpp moo leen di noot. xadis bi mu ne axrajahu solo na ko Abu Ya'la am mu ne wa wasaqa rijaal al-Haythami al-Hafiz ibn Hajar al-Haythami rahimahullah mhm. moom jàpp dëgëral na mboolem nit ñi solo xadis bi. nee nañu wóor rek Ibn Hibbaan ak Imaam Euh, moom tamit ci saxiixam indi na ko wal xaakim imaam al xaakim was sax xaxaaxoo te wéral na ko wéral na xadis wal bayhaqi imaam al bayhaqi mooy <coughs> moom indi na ko fi asmaa wa sifaat ci téeram boobu wa abu nu'aym te mooy al asbahaani wan nasaa'i ahmad bin shu'ayb fi sunanil kubra ci téere bi ñuy wax sunanul kubra moom indi na ko dégg nga moom ñoom wa Sa'id ibn Mansur moom ñoom ñëpp solo nañ ko an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khadraji radiyallahu ta'ala anhu sahaba Yonent bi sallallahu alayhi maanaam moom mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi ne borom bi subhanahu wa ta'ala moom moo ne su doon asamaan yi suuf yëpp ak ñi leen dëkki ñëpp man rek lañ ci génne buñ leen tegoon ci benn plateau balance jël baatu laa ilaha illa allah te ko ci benn plateau balance baatu laa ilaha illa leen di gën a dis moo leen di noonu waaw moo tax ngay gis souvent ñi di sikkar baatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah li ci def ay kii parfois gis nga boo leen dee gis buñ buñ ko dee def lu lu xaw a yàgg tuuti pendant 40 jours et cetera maa ngi ci gis ñu ci def ay nombre yu conséquents yi quoi ay 70 000 par jour wala wala ay vingt mille par jour yooyu da leen di jékki-jékki rek mais da leen di gis ñuy dox mais comme ay malaaka façon nit ñooy noonu mais ñu spécial la ñu doon boo leen gis ko mais nit ñu spécial lay doon maanaam da koy gis rek xam nga kii kii kii am na lu yàlla def ci moom xamoo lan la waaye am na lu yàlla def tamit sauf que euh, baatu laa ilaaha illallaah baax nay sikare noonu mais salaatu ala nabi fi ko ëpp fi mu ko ëppee doole benn affaire kese la mooy laa ilaaha illallaah ki koy sikkat day ànd ak benn jalal majesté solennité majesté moom lay àndal ba pare day ànd ak benn xeetu tàngoor bu wene ci moom mais day day nekk ku kawe koo xamante ne maanaam yow boo gisee sax da ngay yëg ci moom benn xeetu màggaay gu ne ci moom xamuloo lan lay dund lu muy vivre ci mais di nga xam ne ñàkkul kii ñàkkul yàlla def ci moom de maanaam ku ci def nombre conséquent yi alors que salaatu ala nabi nit ki koy def da ngay gis dafay ànd ak côté benn moom côté jamaal bi lay àndal taar gi da ngay foo ko fekk day ree day muuñ day joyeux day day day mel ànd ak may yi nekk ci si ba la ñu ngi ci sikar bi voilà ànd ak may gi nekk ci sikar bi la ñu ngi ci sikar bi ci salaatu ala nag may yi nekk ci sikar bi la ñu ngi ci sikar bi <coughs> moo gën a sedd moo gën a woyof ba pare muy gën a yi nit ki ci bëgg yenente bi saa mi bëgg yàlla tamit laa ilaaha laa ñi koy di dañuy faral di ragal di tiit par rapport seen borom subhaanahu wa taala kee dafay jaamu yàlla ci kaw mbëggeel ak sopp ak ak ak mbigte ki ci des kii di sikar laa ilaaha illallaah lu bari surtout nombre yooyu noonu daf koy faral di jaamu ci kaw ragal ko ci kaw tiit ci kaw Euh, wéyal ak xorma bu mag moo tax même boo bu amee benn boo xamante ne moom moo not fi yow di ko boole beneen bi baax na maanaam bañ a jàpp benn bu kese kese kese nekk ci ci ngay dajale ñaar yëpp mu ne mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna allah ni ko buur yàlla sa yu xallisu dana musal rajulan waaye min ummati ci sama xeet la hoo ñeel na ko tis on mooy mooy hadiisu bitaaqa bi lañ nekk di wax tis on go tis una maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent dégg nga sijil lan mooy ci ay registre registre yoo xam ne yëpp ay montagne lañ montagne lañ tool kullu sijillin bépp registre bu ne mu ne maddul basari dafa maanaam dafa fees bët maanaam fi bët ba yam hmm. fa yam ci ci ci ay bàkkaar yi du lu waaji def fa yaqulu ñu naan ko atunkiru ndax yaa ngi dingat min hada ci lii shay'an dara hmm. lii nii est ce que am na lenn loo ciy dingat ne defu ko woon hmm. azalamaka ndax tooñ na la katabat yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy way bindkat yi alxaafizuna ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi leen doon aar maanaam ñi mooy malaaka yi ndax dañ laa tooñ fa yaqulu mu ne ko laa déedéet yaa rabbi yow sama borom fa yaqulu mu ne balaa ahankay inna zalika inna laka inna li wér wóor mooy laka ñeel na la indi fa man xasanatan benn yiw boo def wa innahu te moom kat li wér bu mooy lii mbir mbir mooy laa zulma déet tooñ alayka ci yow al yawma tey maanaam tey duma la tooñ man man la tooñ quatre-vingt-dix-neuf registres yëpp buñ ko tegee ay montagne lay def yoo xamante ne tey bu ma toogee ba fa bët jam benn bu ci nekk noonu la toll ci yu bon waaye nag am nga benn jëf ju baax boo mës a def benn kese moom tey duma la tooñ fa yox rajo mu génnee la wañeel ko bi taakatan mooy këyit wa benn këyit rek fiihaa nekk na ca biir kayit gi ashhadu maa ngi seedeel gëm te wóolu an ne li mbir mooy laa ilaha illa allah loolu la wax waa nattaléer ba muhammadan sayyidina muhammad moom saa sama mu ne ahdar sa sa mandaxe maanaam sa pëse bi fa yaqulu mu ne moom ma hadhihi bitaqa kayit bi mooy lan ma hadhihi sijilaat ànd ak registre yu bari yi fa taskuru waaye nag day dana gën gën naa diis al bitaaxa de bitaaxa ba kayit gu ndaw googa mujj naa gën a diis de waaw moo tax walla yaskulu du du du am doole du am poids maa ismillaahi ànd ak turu yàlla shay'an dara turu yàlla dara mënul am poids ci kanamam parce que yàlla dafa infini absolu illimité alors que yi ci des yëpp ay mbindeef lañ dañoo am dañu fini dañu limité dañu restreint waaw waaw loolu moom ku mës a def mathématique tuuti xam na ko devant l'infini moom loo ko teg mu mu annulé ah voilà bu limite bi tànn vers l'infini moom xamal na mais en fait bu ñu ko xam ne dañ leen nekk di jugé avant même faire bi waaj en lii day nettali bu yowmal xiyaamee nii lay deme bu yowmal xiyaamee lay demee. xadis boobu mooy axrajo solo na ko Ahmad mooy imam Ahmad comme ni ñu ko waxoon sànq ñu ngi ci musnad imam Ahmad euh, wa Tirmizi Abu Isa wa hasanahu rafetal na ko imaam ibn ibn Maaja ma wa hasanahu ta rafetal na ko maanaam moom jàpp na xadis bi xasan la wa ibn Maaja imaam ibn Maaja ma al-Qazwini rahimahullah wa imaam ibn Hibbaan mooy al-Busti wal Haakim an-Naysaabuuri rahimahullah ñoom ñëpp solo lañ ko wa sahhahahu te imaam al-Haakim wéral na ko ala sharti Muslim ci sharti yi nga xam ne moom la imaam Muslim di wérale xadisam wa ibn Mardawayh rahimahullah wal Lalaka'i moom it solo na ko wal Bayhaqi mooy moom fil Ba'th ci al Ba'th boobu an ñoom ñëpp an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ne kon nag fa ahlu ñi nga xam ne ñooy ñooñu waa waa laa ilaha illallah laa yun sabu deeful sampal lahum ñe leen mizan ma ndax yawmal qiyamati bisub taxawaay ba maanaam muñ leen maanaam mooy seenu pesé daanaka du du du lu ñuy samp parce que lu tax is ndax an na li nga xam ne moom mooy li wér mooy was noom seenu màndax maalumul lu ñu xam na ndax wa war laa bu ñu ko gisee ñoom dañ naan yi jarul ñuy peese dara garaawul nañ dem baax wa mizanuhum ndax seenu màndaxe saqilun dafa fees bi laa ilaaha illallaah ci sababu baatu laa ilaha illa allah waaw moo tax moo tax laa ilaha illa allah dafa fort xatta subhaanallah imagine lii moom mooy awaam yi maanaam mooy nitu zahiri sax ñoom bu ñuy wax laa ilaha illa allah lii la leen lii di rapporter lan ngay xalaat ci nit koo xam ne dafa sóobu ci yoonu yàlla bëgg bi mu bëgg yenn sa asam dëggu ci moom et cetera muy wax laa ilaha illa imagine nga kooku li mu koy rapporter li mu koy indil fa mu koy yéegi fa mu ko jëme qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna lu wér wér mooy ummati sama xeet ummatun aw xeet la woo xam ne marxumatun bu ñu yërëm la laysa déet alayha ci kawam fil aaxirat ci alaaxira azaabun mbugal maanaam ñoom ci seen globalité da ngay gis ne duñ am mbugal bu leen di dal maanaam du ñu jël xeet bi jullit ñëpp ñu dugal leen mbugal leen dugal leen sawara loolu mënta ndax xeet lañ boo xam te ne dañ leen a yërëm waaye buñ dee am mbugalit bu leen di dal illaa lulul xanaa azabu haa seenu mbugal fi dunya ci àdduna te mooy lu rayante gi ñuy rayante seen biir ñu defee bàkkaar dañ leen di effet bi day am fii ci seen ci àdduna mooy ñuy rayantee ka xeex di dëkk ci guerre wal balaaw ak yenn natt yu tar yi rek ay pauvreté bu tarata njàq rek tiis gu tar noot ñu noot leen noot yu méttee métt wa zalaazilu ak rëngi-rëngi gi suuf si rëngi-rëngi mooy tremblement de terre yu métti yi loolu daal la ñuy am naalis wa axrajo sol nag al hakim ni moom Haakim an-Naysaabuuri rahimahullah wa saxawa wéeru la ko Abdu ibn Humayd an Abi Burda te mooy Abu Burda al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wal Haakim moom Haakim tam solo na ko saxawa te wéeral na ko wa Abu Daawuud mooy as-Sijistaani wal Bayhaqi al-imaam rahimahullahu ta'ala Abu Bakr al-Bayhaqi wa Tabaraani mooy imaam ah Abul Qaasim Tabaraani rahimahullah wa ahmad te moom mooy ibnu hanbal an abi musa al-ash'ari mu abdullah ibn qays al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jël ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Allah hmm? mu ne qaala wax na rasulullah ba tey ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wasallam nee na waa wa'adani dig na ma rabbi sama borom an yudkhilana dana dugal aljanata aljana min ummati ci sama xeet wi sab'ina alfan juróom-ñaar fukki junniy nit yoo xam ne laa xisaaba deetu caytu alayhim di leen di waral leen wala azaabu du caageen buggal maanaam kenn du leen caytu auditi seeni mbir te kenn du leen buggal ba pare maa dana ànd ak kulli alfin bépp junni ci biir di dix mille sab'una alfan yeneen juróom ñaar fukki junni yeneen soixante-dix mille wa salaatu xasayaatin ak ñetti tibb min xasayaati yi ay tibbam moom borom bi ñetti tibb yu muy tibb. ak ñaat walla ñetti ñaat yu muy ñaat. lii moom maa ko ci boole. maa leen ko buggu ñaawe. ah. waaw. ah. waaw ak ñaar gi moo tax jullit bu ne war naa yaakaar. jàpp ne moom daal. ah affaire am daal moom mën naa baax daal am yaakaar ci yàlla comme niñ ko gise woon chapitre bi lu tax mu am solo mooy euh, nit ki dafa war a gëm ne yërmandeeg yàlla ak njéggal ak yàlla kenn gënu ko ci yey euh, ki la bëgg génn ci loolu daal nee ko man man duma ci génn yow mi yaa ci génn bu dee am na kenn ci ñun ñaan ñu ko ci génn yow man du man waaw gënoo ma ci kenn gënu ci maanaam c'est biir bi dafa aju lu dul ci yàlla ci yàlla rek la aju voilà loolu lu mat a bàyyi xel la ah Euh, non baatu mérite en fait baat la boo xamante ne bokkul ci vocabulaire wu ñiy sóobu ci yoon yàlla parce que mbir mi ngëneelug yàlla la ci loxol yàlla la nekk te moo koy def ko defal ku ko neex ñoo mooy comme li chef bi wax rek les choses ne se passent pas comme ça voilà du loolu de <laughs> non mérite moo amul ci mbir mi parce que kenn mérité dara yàlla moo joxe te moo defal. ah. ma ne mooy misaal xam-xam ak waaw waaw mooy bi ñu waxoon waaw. ne ñett yooyu moom ku la ko ëppale gënu laa góorgóorlu waaye yàllaa ko xéewale alal xam-xam ak wilaaya donte nag ak góorgóorlu dana ci am. di effort dana ci am mais ku la ko ëppale moom bu dee yaa ngi def effort lu mu tuuti tuuti xamal ne waa ji gënu laa mérité yàllaa ko defal lu mu la defalul jeex na mais gënu gënu ëpp la mérite waaw ah. lu waaye def am alal beneen waaye def na laa même chose continuer di ñàkk waaw mhm. ah. wala lu ko gën a tuuti benn waaye def lu kii nekk ci effort bu mag suba ngoon gëm liggéey comme ni ñu koy waxee nekk ci keneen kee lu tuuti la def am alal ju baree baree baree baree baree bare yoo xamante ne moom ci jëmi boppam sax xamatul maanaam mënatul am maîtrise ci alalam tellement milliards yi day dem rek di yéeg te defut daanaka dara nga gis koo xamante ne tamit def na effort ci sàkku xam-xam am na lu mu ca am waaye nga gis koo xam ne effort ba mu def mais si mille fois plus petit am ci loo xamante ne waa day jommal ki ci des kee nga xam ne borom effort yu bari la day jommi ci bu gisee kii waaw moom ci boppam sax day dem ba jàpp ne est-ce que lii mën naa ne mais fekk yàlla mooy defal noonu mooy defee noonu wilaaya noonu la mel. nit ki day def effort ci yoonu yàlla nga gis koo xam ne effort ba mu def moo gën a tuuti fuuf yàlla yëkkati ko foo xamante ne mais kay xaajul ba koy séen loolu mbiru yàlla la te nit ki bu ko xësee ba gëmee noonu gëm ne yàlla mbir mi ci yàlla rek la aju te moom amul lu ko jomb xam ngeen maanaam amul lu ko jomb maanaam lu ne man naa ne ci moom maataama moom gëm na yàlla gëm na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na te ngi ci yoon bi maadaama mbir mi ci yàlla la aju amul kenn ku am lu ko jomb amul <laughs> voilà ku nekk mën na am lu ne ku nekk dafa war a gëm boppam kese maanaam gëm boppam dans le sens gëm ne yàlla mën na ko may lu ne te mu yaakaar ko ci yàlla te bu mu ko yaakaar ci kenn mm-hmm. mbir mi ci yàlla rek la am bu bu yàlla bëggoon tey tey tey comme li taal li Cheikh Ahmad Mubarak waxoon rahimahullah ci mayu Cheikh Abdas baax radiyallahu anhu fekk benn waaye doon ko wax naan ko damay bind téere ci affaire wàllu wàllu yi condition yi ñuy nekkee wàllu yu dama bëggoon nga liiral ma ko moom mu xam ne li mu ko bëgg a wax mooy sa sëriñ bi mënta ne wàllu yu Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu koo xam ne jàngul xamuñu ko ci sphère universitaire yi xamuñu ko ci maanaam sëriñ si fuqaha yi euh, kii wuñu ko et cetera maanaam li mu ko bëgg a wax daal en mooy gars yi liñ def ba yegg fii ñu yegg yow sa sëriñ bi ngay wax nii naka la mën a yeggee foofu te moom non man dañ ne kay mu xam ne foofu la jëm mu ne ko soit mu ne ko bokk na ci li mu ko wax mooy sagam yàlla moo mën a jël tey tey ab yéeféer tey mu nekk ki gën a bon ci nit ñi mu dugal ci xolam islam tey léegi nii ci même moment bi ci même moment bi islam boobu ngëm gi mu dugal ci xolam ngëm googu yéeg ba yegg ci yenn niveau yi mu yéegati ko ci maqaama yi gën a kawe ci même seconde bi yàlla segam moo man loolu ban balance ngay tegati ak ban critère ngay tegati pour wax ne yàlla kii rek lay may lii kii lay yëkkati fii kii du ban critère fan fan nga utee fan nga jëlee ci ay critères yu teg amatoo foo jëlee ay critères yooy teg yàlla mooy defal ku ko neex lu ko neex yàlla moo mën a ku ko neex fu ko neex yàlla mooy teg ku ko neex fu ko neex te nit ki su gëmee te dëggu ci ne yàlla dina ko defal loolu rafet njort googu mu rafet njort ci boromam boromam du ko moy voilà ku nekk dafa war a rafet njort ci boromam maanaam ne yàlla maqaama yi may dégg yëpp yàlla dana ma ko jox mën na ko mais lu tere mu mën ko def lu tere mu def ko dara jomb ko ci amul impossibilité amul incapacité amul impuissance amul dara waaw foofu ngay gisee ku xam ak ku xamul foofu la ñuy wuutee parce que ki xam day xam ne yàlla mën na lii ki xamul moom du ko voilà moom facilement mu gaaw a limiter boppam te loolu euh, gis nañ ko te euh, wax nañ ko fi même ki nga xam ne jàpp na ne moom même ci affaire u àdduna sax jàpp na ne moom yàlla ci nangam rek la ko mën a wërsëgale domaine bii rek bu ma defut lii bu ma am kii du ma am dara nangam yàlla foofu la ko yemale ah ci loolu su defut loolu du am dara ku jàpp ne tey bu ma demul ñu embauché ma dem kii du jël lettre de motivation euh, waa ji ci des CV bi def kii dem ñu jël ma doog commencé am quelque koppar bu ma defut loolu vraiment du mën a am dara ku jum loolu foofu bu deful loolu du am dara kooku see boo mu dem defi ji loolu mais ki gëm ne yàlla moyen bu ne mën na fa jaara wërsëgal ko kooku moyen bu ne la ko yàlla jaare di ko wërsëgal kooku mën naa nekk milliardaire léegi léegi mu nekk milliardaire alors que kay du gëm ne mën naa ne milliardaire moom lu tax mën sa gëm ne mën naa nekk milliardaire parce que fi mu jàpp ne foofu la wërsëg di jógee foofu la wërsëg bu jógee mais moom jàpp na ne foofu rek lay jógee maanaam wërsëg ci la bokk loolu benn moyen la ci fi wërsëg di jógee mais du foofu kese ki nga xam ne nag dafa libéré wu dafa joyal boppam dugg ci itlaax googu mooy liberté totale maanaam absoluité génn ci toute restriction kooku moo am possibilité wu am lu ne ki gëm ne amul dara lu ko rafetal yàlla li mu bëgg ci moom mu gëm na ni yàlla dana ko jox nangam ak nangam gëm na ko amul dara lu ko restreindre nii la ko gëme nii la koy ñaane boromam subhaanahu wa ta'ala te nii lay xoolee lu ko ci mën a jàppale lu ko ci mën a jàppale te noonu la koy gëme te noonu la ko yàlla joxe kenn mënu ko restaurant kenn mënu ko restaurant ku ko raw tey nga ko raw tey jii nga ko raw waaye bu ñu buñ bu ñu dawalee tuuti. Hmm. kenn dootu ko raw lu tax gëm na yàlla gëm na yenente bi sallallahu alayhi te bëgg gim mu bëgg yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xolam ak bëgg gi mu bëgg ne loola dana am hmm. te yàlla du ko limité ci dara hmm. noonu mu ko bëggee te yàlla lu ne dana ko ko jox parce que yàlla am na lu ne te mën na ko jox lu ne te du ko wàññi dara ni mu ko gëmee noonu kenn mënu koo teree gëm lool ba pare sax kooku bokk na ci avantage mooy day gëm boppam mooy day gëm ne maanaam dans le sens où day gëm ne moom mën naa am lii te jomb ko day gëm ne kenn waru koo tënk ci dara te day gëm ne surtout que moom ni mu mën a amee loolu noonu la ko Samba mën a amee Demba am ko Ibra am ko Moodu am ko Jibril jom ko et cetera ñépp am ko te du tere. kenn ku ci nekk ci am lu toll loo loo xam ne infini la kenn ñoom ñëpp amandoo lu tolloo lu absolu infini bu ko defee ni mu koy yéenee boppam la koy yéenee ñeneen ñëpp. xol ñaan ne ci xolam. du mën a ne ci xolam. au moment où xam na ni yàlla mooy séddale. te ku nekk la ko neex moom la koy sidd xam na ko comprendre na ne yàlla ku nekk la ko neex la koy sédd. lim koy jox lim bëgg lim ko bëgg a jox loolu la koy jox. amul kenn ku mën a jaas ci loolu loolu du jaas mais ni mu ko koy mën a joxe noonu la ko mën a joxe keneen ku ne maanaam moom it mënta ne rek man may am lii ñi ci des duñ ko am déedéet ni ko ko ni ko ko yàlla mën a joxe ni la ko mën a joxe ñeneen na te sax noonu la ko ko mën a xañe waaw sama question mooy dina réaliste en fait. dina. réaliste parce que fekkente na bi nii en tout cas day attention. attention loolu terewul nga réaliste. non mais attention faut pas être utopique non plus c'est-à-dire que. voilà c'est-à-dire que loolu bu ñu ko waxee. mooy comme li americain yi naan self made man mooy koo xamante ne dangay taxaw mën na ni man mën naa demal sama bopp te kenn du ma tënk du xalaat du yaakaar benn patron di ma def alal borom alal mukk man maay jóg nekk boroom alal man maa jóg dem voilà mooy affronter tout lépp barrières yi dina am lépp dina am mais man maa koy affronter yàlla nag mën na ko yombalal mboolem barrière yi mu génn ci waaw loolu lay wax maanaam loolu lañ ci jublu mais wuñ ci ne da ngay toog si nga toog naan yàlla mën na maa def milliardaire mais loolu d'ailleurs non seulement du passé ci yoonu àdduna mais wàllu yàlla du ci passé non plus ah ah. léegi suufu der bi. waaw suufu der bi. non. ah sëñ sëñ kii sëñ boobu. du ma ne man daal dafa am benn sikar. bu ma gis ne service bi def ko ci raxekul maxtum. Uh-huh. ne daal dafa am de <laughs> salaatu ala nabi la bu Cheikh Tidiane radiyallahu am ku mu joxoon ci tiyaar bi ne bu ko defee soixante-dix fois. Uh-huh. bu yëkkitee der bi day am. day am xaalis kii day ci gis xaalis quoi mu ne man nag toog naa ci suufu der bi def naa ko ci sijaar bi def naa ko quoi mais bi ma ko yëkkatee gisuma dara waaw daal ni ne dafa am loo ci làq loolu de xaw ma ci dara moom en tout cas moom voilà voilà mais du ñàkk mu am ñu am lool mais loolu nit ñi mënuñu koo def règle voilà waa ak ndigal bi mu ci am ak secret bi bi bi ndax jot jot na ko waa wala déet et cetera il y a beaucoup ñëpp ñu jël règle boobu def ko seen règle bopp voilà ba pare loolu c'est momentané c'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidiane Dall bu koy jox nit dafa ko ko jox ci ay circonstances yu précises ak yu momentané pas sur tout ci moment yëpp voilà mais liñ bëgg a wax foofu mooy ne ci wàllu àdduna bi leer na mais ci wàllu yàlla tam noonu la mooy ne li ma bëgg ci yàlla mën naa koo am amul dara lu mu mën a teree ma am ko yàlla rek mooy ki nga xam ne moom moo mën a décider ne lii doo ko am kenn du def moo ma ko mën a tere xam am te danaa jóg xool nan la def ma jëm ko am mais nag ma xam ne ngëneelu yàlla kese la ci la aju bu ma ko amul it xam naa ni ngëneelu yàlla mais gëm naa ko rafet naa njort ci yàlla yàlla njort bi nga am ci moom te mu rafet mm-hmm. mais du ko mooy mm-hmm. dina la ko defal noonu la ko defal comme ci àdduna dama ni ñu gisee naan lui il est parti de rien mais ñaata lañ. du jeex du xaaj ci àdduna ñu ne ñii ils sont partis de rien. waaw 500 francs la amoon boutique mbagg la def nangam léegi milliardaire la loolu duñ koy dégg lu ba kii nangam mais c'est maanaam mbir mi dafa ajuwul ci dara lépp loo yaakaar ne mbir mi ci loolu la aju mbir mi ajuwul ci loolu. voilà mbir bi ajuwul ci loolu ndax même chose bi nit ki da koy def du ko voilà du du du nit ki da koy def mais suñ seen seen seen seen taala xam na suñu benn waay boo xam ne ñun ñoo daan ànd maanaam moom nii lu bari biñ nekkee mais saa bi mu bi ñu ñëwee fii nii moom euh, mais ñetti at la fi def mais saa am entreprise te étudiant comme ñun mais fii la yor Lille ab entreprise am bu mu embauché cinquante personne te ñetti at la fi def te amul amee comme ñun la ñun ñoo fi ñëwandoo. loolu ci ci ajuwul ci kenn ci leneen loolu maanaam munoo ni ak njàmbaar la munoo la opportunité la bu mu am bu ko yàlla ubbil moom it mu def ci engagement et cetera sérieux mais du du loo xamante ne dañ naan kii lii voilà kii moom dafa def lii moo tax mu am lii kii dafa def déedéet voilà parfois sax man dama foogoon day sóob saa waay day sóob parce que man tane li muy wax mais à au fur et à mesure ak muy tase nit ñi léeg-léeg ñu naan ma gis naa diw nangam et cetera muy kii ma xam ne saa yu non saa yu wax dëgg la ah. parce que ay ay nit yu may tase. ñoo xam ne xamuñu woon ni xam na ma. ñoo xam ne dañ lay wax naan la way voilà am na benn kër bu ma doon jënd noor foire moom moo ko bëggoon a jaay mais nangam. ki ci des ne non non ah, ay camion yu ma doon jaay mais affaire bii nangam nga xam ne sa am na affaire yi. sa waay suubul sa mais mais loolu ça s'explique par quoi à part tout ni yàlla moo ubbi wërsëgam. te ci la bokk parce que boo xalaatee ni dërëm bu ma sa teg si hmm. waaw hmm. te buñ dee isaab tamit dina dërëm dañ lay ko gën a bëri la mooy gën a yàgg quoi. waaw waaw waaw comme li wax waaw. boo ba mu def soo bokkee ci ñi nga xamante ne ñoom kenn du leen rek la <coughs> ba mu des ci ñoom te waaw te seenu may amul limite seenu may amul limite. comme li aay bi hada ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab suñu maye wax jëlal nga jox ku la neex wala nga téye lu la neex amul cay amul règle am nañu yàlla may ci zahir am ñu mu ko may ci baatin am et cetera yàlla mayam amul fu mu yem nit ku nekk nag day gëm ne yàlla dafa am ay may te mayam amul fu mu yem voilà ñu yem foofu waaye julli bi insha allah allah ta'ala baax na ko yàlla fay